ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa in yukaddibuuka faqad kaddaba alladhiina min qablihim jaa'atuhum rusuluhum bilbayyinaati wa bizzuburi wa bilkitaabil muniir suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk bi ak juróom mu ne wa in yukadibuuka bu ñu la weddee yow rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam waa Makka ñii de bu ñu la weddee ne borom bi yónniwu la wal iyaadu billah faqad xamal ne kaddaba dëgg-dëgg weddi woon nañu alladina min qablihim mooy weddi woon na alladina gaay nga xamante ne nii min qablihim ñoo leen jiitu woon ci kéefér ñoom waa màkke ñii jaatuhum dikkaloon na leen rusuluhum sama seen ndaw ya yama leen yónni woon alayhim salaatu wassalaam bil bayyinaati ci yu leer yi nga xamante ne màndarga yi wane sama man-man sama kàttan sama sañ-sañ yi tax ñu war maa jaamu indi woon nañu ko waaye wa bi zuburi indiwoon woon nañ leen tamit li nga xamante ne nii mooy yi nga xamante ne mooy kayit ya mooy laa mooy yi nga xam ne téere ya wa bil kitaabil muniir ak li nga xamante ne téere yu leer yi loolu lépp indi woon nañ ko ma yónnee leen ko ngir ñu mën a génn ci li nga xamante ne nii mooy ci seen kéeféer gi ñu nekk waaye gaa yi dara la leen jariñul woon moo gaa yoo yële de mu ne summa ginnaaw gi nag ba nga xamante ne nii nag ci la ñuy weddi mooy gaa yi jiitu woon indi woon nañ leen comme suhuf bi zuburi comme zubur muy zabuur ak yu mel noonu téeréb seydinaa daawud ba alayhi salaam ak suhuf ibrahima wa muusa muy yoo yële kayitu seydinaa ibrahim ya ak li nga xamante ne bil kitaabil muniir téere leer yi ci tawraat ak linjiil ñu jiitu woon waa màkka ñi yooyu yépp indi woon nañ leen ko yonent bu nekk ci seydna Muusa seydna Isa seydna Ibrahimu alayhi salaatu wa wassalaam seydna Daawudu Suleymaanu alayhimu salaatu wassalaam ak ñeneen ku ci nekk ëndi nga màndarga yu leer yuy wane ne borom bi la yónni waaye gaa yi weddi ngañ ko weddee nag su summa ginnaaw gi axadtuma jàpp alladina kafaru jàpp gu bugal alladina gaa yi nga xam ne kafaru ñoo weddi woon fa kayfa kaana nakiir ay woy laaj leen ay laaj leen fa kayfa ana naka kaana la nekkoon nakiir mooy ne musiba mooy conséquence wu weddi gañ ma weddi woon gaay ba ma leen jàppee daal di may weddi ne man li may digge amul waaye dara fii amul dara waa léegi laaj leen waa yooyu yële rek ba ñu weddee sama yooyu yépp ne waaye dara fii dara xewul loolu laaj leen lan moo nekkoon jeexitalu loolu leen la fan la leen yóbbu de alam tara suñu boroom ne alam tara ndax gisuloo anna allaha kene boroom bi tabaaraka wa taala anzala mooy ki wàcce mina samaa'i ci niir yi ma ndox fa axrajnaa ñu génn ci bihi ci ndox moomale samaraatin ay meññeef muxtalifan alwaanuhu wa alwaanuha yoo xam ne dafa wute seenu mooy seeni melo mooy ne gis nga waxoon nañ la li nga xam ne mooy garabu pom mango orange ak kaani ak yooyu xam nga ne wute na de suñu borom ne yooyu yépp xanaa gisuloo ne maa ko génne ci ba ma sottee ndox mi maa génne sama meññeef yoo yële de waminal jibaal yi naka noonu nu mu wutee fële seeni meññeef ak seeni melo waminal jibaal yi naka noonu tamit ci montagne yi judadun laa def ay yoon yoo xam ne biidun rëdd ci ay rëdd yoo xam ne nga gis montagne yoo xam ne biidun dañuy weex wa humurun yi nga gis leen ñu nekk yoo xamante ni dañoo xonq muxtalifun yenn yi daal mboq daal yi xonq daal di am na ñu naan mooy mboq gi tamit waaye humurun daal mooy ci lu xonq la mooy biidun yoo xam ne dafay weex wa humurun yi xonq muxtalifun alwaanuha seen seen couleur yi seen melo yi daal di wute tamit wa bu suud ak montagne yoo xam ne wala yoon yoo xam ne ci yontaañ yi mais dañoo ñuul voilà loolu mooy xaraab yi bu suud mooy loo xam ne da ca njomboxtalu ñuul ngay gis montagne yu mel noonu de wa minan naasi mu ne ni ma def ci montagne yi ñu wute wa minan naasi na ko noonu ci nit ñi laa defit ñu wute de nga ñuul ñii mboq ñii weex ñii mel neneen wa dawaabbi noonu yeneen yi nga xam ne ñooy dukkat ci kaw suuf borom di tabaaraka wa taala def ñu wute wal anaami ak yi nga xamante ne nii ñooy yi nga xam ne ñooy jur ji na ko ñoo wute ay couleur nga gis yi mel nii yi mel yeneen mu ne muxtalifun dañoo wute alwaanuhu seenu melo de kadhalika mu ne naka nii nag mooy li ma def ci lii lépp rek ci bind bi noonu laa def mooy jël lu nekk nga gis mbindum borom bi ni mu wutee inna sa'yakum la shatta moom ne noon dëgg dëgg seen jëf yi dafa wute waaye seen mbind yi ni mu leen melal mooy ku nekk amul kenn benn mbindeef boo xam ne moo keneen ci benn lañ loolu amul borom bi bindul bindaat affaire bi loolu la lu nekk rek wute na ak leneen li te ñu bare nit ñi dañuy nekk ay milliards yi milliards ci kaw suuf amul kenn koy gis moo keneen ci ñu nekk benn même ay seex sax am na lu ñu wutee kon nag kadhalika na ko noonu ngeen wutee innamaata dëgg-dëgg nag yaxsha allah ci nga xam ne mooy ragal borom bi tabaraka wa taala min ibadihi ci jaamam yi di xool yii mu fi tudd nii di ko gis mu koy delloo ci boromam mu koy gën ragal mooy am loolu min ibaadihi ci jaamam yi mu ne al ulama mooy boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi ñooy ñi nga dëgg al aarifuuna billah ñi nga xam ne dañuy xamee nandati ci borom bi tabaraka wa taala xam li nga xamante ne moom la fi yonent bi alayhi salatu wasalaam indi nekk ci yar ci seen bopp te tegu seen tànk même bu dee dina am ay rëcc waaye ñu ciy ne ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi ragal borom bi tabaraka wa taala inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla azizun mooy ki noot ci nguuram ghafurun aji jéggalaakoon la mooy ki noot am sañ-sañu mbugal képp koo xam ne da koo weddi waaye xafuurum moo tamit ki nga xam ne mooy saa bu ko soobee jéggal ku ko soob mu ne innal ladina gaa yi nga xam ne na dañuy jàng kitaaballahi téereb borom bi tabaraka wa taala di alquran gi waaye ña jiitu woon ca tawraat di jàng tawraat ak injil wa aqaamu salaata ñu nangu woon di taxawal julli di taxawal julli la waxul di julli de di këpp-këppal déedéet ndax loolu waxoon na waylun fa waylun lil musallin déedéet wa aqaamu salaata ñuy taxawal julli di respecté waxtu yi di respecté niñ koy defee ak charte yeeg yëpp wa aqaamu salaata te ñuy taxawal julli wa anfaqu te ñuy dépenser mimma razaqnaahum ci li nga xam ne moom lañ leen sedd moom laa leen wërsëgale borom bi waxul jëlal li nga am yépp joxe ko toog di yalwaan déedéet wala di jaay neew da ngay sufiyanke wu déedéet borom bi waxul loolu mooy li ma lay wërsëgal jël ci di joxe wa mimma razaqnaahum tey wa anfaqu te ñuy dépenser di jëf fi kanu yu baax yoon yu baax yi mimma ci li nga xam ne razaqnaa moom laa leen wërsëgalee sirran ñu koy def nag ci ci yellu mooy ci loo xam ne mooy ci secret kenn du ko yëg waaw bu jaree ne kenn du ko yëg ñu defe ko noonu le wa ala niya waaye bu jaree ñu wane ko di def gis ko ngir ñi nga xam ne ñoom du ñu def ñu xam ne ah diwa ngi def te diw nag wax dëgg bu dee mu ngi def ñun war nañoo def waaw kay bu boobaa ñoom ñu feeñal ko yar juuna mu ne te gaa yooyu ñoom yaakaaruñu ci li ñuy def noonu di taxawal julli di jàng téere bi alquran waaye di taxawal julli di dépenser lépp luñ ciy def ci yoonu borom di tabaaraka wa taala boo xam ci secret wala ci lu feeñ ñooñu bañ koy def ñooñu de yaakaaruñu yar duuna ñooñu de ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoom yar duuna mën nañoo yaakaar ñoo ñuy yaakaar tijaaratan ak ak ab yaxantu boo xam ne lan tabuura du alku mukk du yàqu de mooy ne lan ku def lii moom man ngaa am yaakaar ci sa borom di jàng alquran di taxawal julli di dépenser ci alalu borom di tabaaraka wa taala du la defal ci li nga xam ne zakat ak aqu alal ak dimbali sa jaan yi ak yooyu moo xam ci lu feeñ ak lu bërët wala lu feeñ loolu lu nëbbu loolu lépp nga koy def kooku moom mën naa am yaakaar yarjuuna ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy yaakaar tijaaratan commerce yaxantu ne lan tabuur ak xam ne du du du sooy de te boroom bi du ko alal loolu lii mooy mbir mi mooy ne ku nekk ci lu baax am nga sañ-sañu yaakaar waaye képp koo xam ne yow ci mooy yàlla nga dëkk te naan borom bi boo man lu baax rek la may defal kooku mooy ak tamau lool mooy ak tamu ki nga xam ne mooy ne moom day xemmeem walla xemmeem mooy koo xam ne moom defu day toog di def sax loo xam ne dafa wuteeg moom fa lam ne moom la bëgg waaye naan bon waaye boroom bi dina ma defal lu baax waa déedéet déedéet ki nga xam ne mooy ki loolu tuddul yaakaar xemmeem la tudd yaakaar nag mooy damay nekk ci lu baax loolu moo tax ñu naan la janaa xay raja ak xawf tir moom ngay naawe muy laafu yaakaar ci sa borom ndax dangaa nekk ci lu baax di yaakaar ndax borom bi nga xam ne mooy ki fuladil yiiw nga xamante ne ku ko defal day mel ni nit ki yor fasam mu ndaw comme ni ko neen ci ma lay saa saam de waxee di ko yar mu ko màggal kooku borom bi def loolu nga am ci yaakaar ne li may def kat dina ko nangoo noonu te nit ma ko fulandil waaye di ragal que ni moom moom borom bi nag ah dëgg-dëgg jaamu ko ni ma ko war a jaamu ak lu ma mën a def de. mu ne li yuwaffiyahum ngir borom bi daal di leen matal fay leen ba matal leen ujurahum seen pay wa yazidahum mu yokk leen min fadlihi ci ngëneelam ndax amul kenn kuy def benn bu baax ñëw borom bi fay la benn bu baax amul borom bi lu lay fal lu ci benn boo def mooy fukk la lay fay kaw nag wallahu comme ni mu waxoon ne moom mooy fulandil lu ko soob kon mu ne wa yazidahum mu yokkal leen min fadlihi ci ngëneelam gaa dëgg-dëgg moom borom bi ghafuurun mooy aji jéggalaakoon shakuurun mooy ki nga xam ne mooy sant ñi nga xam ne ñoo koy jaamu mu ne di walladhi walladhi awhaynaa ilayka min kitaab mu ne walladhi ñi nga xam ne aw awhaynaa moom la ñu wax yu ilayka ci yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam min alkitaab yi ci téere bi muy alquraan ji huwa moom alxaqu mooy dëgg de mooy wax yu dëggu bi nga xam ne ci man la tukkee musaddiqan ñëw di dëggal li ma maa bayna yadayhi lim fi fekk ci ay téere yu ko fi jiitu tawraat ak yeneen dafa ñëw di ko dëggal inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala bi ci jaamam yi la xabiirun mooy aji dañ bu dara nëbbuwul ci moom basiirun mooy aji gisaakoon bi de mu ne summa ginnaaw gi awras naa ñu daal di donalee alkitaaba téere bi di alquran alladina ñi nga xam ne istafayna ñoom lañu tànn bétl leen min ibadina ci suñu jaam yi mu ne fa minhum am na nag ci ñoom zalimun li nafsihi koo xam ne moom dafa tooñ boppam mooy bi ñu ko dafa mu ne mu ngi ci waaye nag jëfu ci dara kooku moom mu ngi tooñ boppam de ne sax man dara laa ci gëmul quoi ñenn ñi sax ay yéeféer lañ ne moom moom gëmul mooy zaalimun li si kooku xamul ne kan la koy def boppam lay tooñ wa minhum am na ci ñoom moo xamante ne nii muqtasidun moom moom léegi mooy dina def lu baax lu bari waaye nag ah moom des fois nag mu def ay ay njuumte wa minhum am na ci ñoom ñoo xam ne saabiqun aji njëkkalante lañ bil xayraat yi ci yiw yi alquran di woote bi idnillah waaye loolu lépp ci ndigalul borom bi ak li nga xamante ne nam nam ak tawfiixam lay doon dee daalika loolee lii ma wax fii huwa moom alfadlul kabiru mooy ngëneel gu rëy gi mooy borom bi teg la nga bokk ci ñi nga xam ne saabiqun bil xayraat ñooy njëkkalante ci yiw yi alquran di woote kon nag nit ngi suñu borom wax nañu ko